ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fanaadathu al-malaa'ikatu wa huwa qaa'imun yusalli fil mihraabi anna allaha yubashshiruka bi yaxyaa musaddiqan bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah min allah wa sayyidan wa xasuuran wa nabiyyan min as-saalihiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer ak juróom-ñeent mu ne kon waxoon nañu ne seydina zakariya alayhi salaatu wassalaam keroog bim laajee sayyidatu maryam bim koy laaj jaaxle ci xéewal yii muy fekk ci néegam bii saabu fi duggee te kenn manu fee dugal loo xamante ne nii moom du ko gis mu laaj ko mu ne ko lii de ci borom bi tabaaraka ci la tukkee léegi nag moom foofale mu daldi nekk koo xamante ne nii moom seydina zakariyaawu ca la ñaane boroomam tabaaraka wa taala mu daldi koy defal li nga xamante ne nii mooy ñaan ko mu may kon njaboot joo xam ne bu sell la ta tey léegi nag loolale bi mu ñaanee loolu nag ne ko yow de borom bi yow yaay aji déggaa koonu ñaan borom bi tabaaraka ne taala ne fanaadathul malaa'ika léegi nag malaaka yi daldi koy woo daldi koy woo alayhimu salaatu wassalaam wa huwa fekk ba ñu koy woo moom de qaa'imun mu nga nekk ka nga xam ne dafa aji taxaw la yu yusalli di julli fil mihraabi ca fa nga xam ne moom mooy ca jàkk ja ca fa nga xam ne fa ngay xeexeek iblis ndax iblis képp ku ne allahu akbar mu ñëw bëgg laa yàqal loolu nag moom moom xatta yonent yi alayhimu salaatu salaam comme ni ñu ko gise woon moom daal di wul désespéré wu de xam na ne ma nu a yàqal mais quand même dina jéem wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu lee léegi nag kon mu ne ñu woo ko nag fekk muy julli léegi nag ca mihrab bi ñu ne ko anna allaha yëgal ne sa borom tabaaraka wa taala di borom bi ko moom de moo lay bégal yaa ko ñaan kon nag mu ngi lay bégal bi Yaxya ci doom joo xam ne Yaxya la tudd xam nga waxoon na lam naj'al lahu min qablu samiya suñu borom waxoon na ca suuratu Maryam alayhi wa wassalaam nee woon na moom dama ko def mu nekk koo xamante ne nii amul kenn ku mës a tudd Yaxya avant moom booy borom bi moo ko tuddee xam nga loolu moom loolu moom nit man la taxaw ne man yàllaa ma tudde moom yàllaa tudd ba ma duddoo yàllaa ma tudd loolu moom ku ko fi wax gaa yi dañ lay rey <laughs> wala waaw loolu du ko nekk ko mën a wax de Seydina Yaxya moom mën naa wax lool borom bi moo ko tudde ne lii la tudd laata muy juddu la ne ko man maa ko tudde nii Yaxya te xamal ne Yaxya kenn mësu koo tudd <laughs> maa ko njëkk ko tuddee kon nag mu ngi noo le kon nag mu ne kon nag maa lay moom noo lay bëggal bi Yaxya ci doom joo xam ne Yaxya lay tudd musaddiqan ñëw di dëggal bi kalimatin min ci kaddu goo xamante ni nii mooy ci boroom bi tabaaraka wa taala la dukkee mooy lan boroom bi tabaaraka wa taala mooy daa nekk moom kun rek fayakun voilà mooy boroom bi tabaaraka wa taala moom daa wax bi kalimati kun rek voilà mooy nekkal léegi. Seydina Yaxya nekk voilà te ñoom comme que Seydina Zakariya dafa mage woon lool naka noonu ak soxnaam si léegi nag mooloo tax moom mu doon yàgg ñaan doom waaw mu bëggoon mu yàggoon a bëgg doom léegi nag bi gisee lii nag mu ne xaaral man daal mu tàlla lay loxoom ne borom bi tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan kon nag malaaka yi daal di koy wuyu lii léegi nag ne moom day dëggal bi kalimatin min allah gu tukkee ci borom bi wa sayyidan ta moom sang la de borom bi nee na maa ko def sang koo xam ne dafa ragal boroomam tabaaraka wa taala nekk koo xamante ne ku teey la ragal boroomam tabaaraka wa nekk koo xam ne ku ma jox xam-xamu nu bu wala nekk koo xamante ne nii moom daa nekk koo xam ne ci giiw kese lay ne waaye waxa wax sayida mu nekk kon sang waxasuura xasuuraa boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim moom dañ ne mooy koo xamante ne nii dooduloo dikke ñi nga xam ne ñooy soxna yi léegi nag mu ngi noonu le loolu loolu am ñu ne loolu la léegi nag mu ngi noonale kon mu ne mooy loolu mooy li nga xamante ne mooy côté bi am xemmeem lépp lu jëm ci wàllu jigéen moom loolu amu ko woon voilà boroom bi da koo dindi loon mu nekk koo xamante ne da doon jublu kese ci boromam tabaaraka wa taala tawaay it di moytu moom ci boppam lépp loo xamante ne nii ci ay bànneex yu jëm ci wàllu jigéen yoo xam ne baaxul loolu da cee masu koo sax traversé waxasuura dafa deñ ci loolu borom dee ko ci setal ba loolu masu koo sax di jaar ci cim xelam comme ni muy jaare ci xelu ñenn ñu bari loolu masu koo dikkal wana bi yaa waaye it waaye lool lii tekkiwul ne bon day tagg que ne gaa yi euh, boo mooy takku amul woon soxna amul dara loolu fa la taggaate gi nekk non yeneen yonent ma alayhi salaatu wassalaam waxoon na gaa yi nga xam ne loolu la ñu bëggoon naan ay aywa waayow ñoom daa dañu ko ba ñu ñëwee laaj booloo moom ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñenn ñi di wax naan Seydina Ali ci la woon Seydina Abu eh, kii Seydina Abu Bakar loolu du amoon nañu ñoom affaire bu mel noonu leen dikkal ku mel ni Seydina Abu Bakar kër Seydina Ali ibn Abi Talib da ba ñëw ci kër yonent bi alayhi salaam di laaj soxnaam yi nan la ñuy nan la ñuy euh, nan lay jaamoo yàlla loolu ñoom kenn da leen koo gën a xam Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar ak Seydina Ali ibn Abi Talib kan moo leen gënoon a xam yonent bi alayhi salaam nan la doon dund biir këram tellement ni ñu ko jegee woon ak niñ fa doon nekke di làmboom mu di takkoog kooku ñooñu lool dina leen dal mooy yooyu way ay riwaaye la yoo xam ne vraiment dañ koy gis daal di am lu la metti quoi wal iyaadu billah léegi en tout cas am nañu ko defoon ci saxaaba yi mbooloo moom ba yonent ma ne sa sa meroon mais biñ laajee neen yi kii mooy yori rasulullah moom daal ñoom ñu xeet comme si ñu xeet daal li muy def ba mu woote woon ci minbar bi ne leen man booglekoon na lam leen wax ne leen man damay lekk damay woor di dog damay damay nelaw te damay takk ci jigéen ñi te loolu lii mooy sama sunna voilà képp koo xam ne sama sunna moom neexu la mooy fa laysa nii bokkoo ci man te tamit suñu borom loolu la waxoon ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moom moo def ñoo xamante ne nii ñu nekk ñoo xamante ne nii dalee na may azwaajan wa zurriya may leen li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay ay eh, ay soxna wa zurriya voilà jox leen ay soxna waaye wa zurriya may leen li nga xamante ne nii mooy njaboot kon nag affaire bi loolu la mooy loolu nekkul ne boo waxa suuram gii kene day tekki ne moom ab célibataire bu gii woon noo mooy ne lépp lu jëm ci bànneexu bu jëm foofu ci loo xam ne daganut ak yoo xamante ne loo xam ne mën naa traverser ni loolu lépp da cee daggoon boroom bi loolu le da ko dindi woon ba mu set wecc moom Seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam kon nag waxa kon nag mu ngi noonu le sayyidan wa hasuura wa nabiyya suñu borom ne maa ko defit moom doom ji mu nekk koo xam ne yonent lay doon mina saalihiin bokk ci ñu yiw ñi moo tax moom daa gaaw a nekk yonent wa ja'alnaahu moom bi nekkee eh, eh, alxukma sabiyya wala lañ ko jox xam-xamu ba bay tukkee ci nubuwa fekk mu nekk gone mu ne qaala léegi nag seydina Zakariya bi ko malaaka yi waxee lii yépp annoncé nañ ko li doom di doon lépp te juddoogul wax ko turam sax walla qaala ne ko nag sa borooma la ko wax mu ne rabbi eh, yow sama borom tabaaraka wa taala anna yakunu li ghulam waa man ana naka laay doom mooy waxu ko parce que bon mooy day day day yéemu que mbir ni mu gaawee ak borom bi est-ce que moom xamul ne borom bi mooy borom kun fayakun kan da koo gën a xam voilà ñoom ay yonent lañ alayhimu salaatu wassalaam waaye alhamdulillah ñoom ñooy ñi xam ne ñoo xam seen borom di yéemu saa su ne lépp lu mu def. doy na kéemaan moom borom di tabaaraka wa mu ne kon anna yakunu lii walad waa naka laay amee doom waqad balaganil kibaru waqad kibar te man mage daal dina may jote de wamraati aqir te sama soxna man Zakariya mais aqir dafa jaasir mooy manula am doom xaala suñu borom ne kada malaaka yi bor suñu borom ne kadalika waxal ma leen ko ne ko ne ko nii mu ko la lii nii mu ñu la ko waxe allahu borom bi yafaalu lay defee maa yashaa'u ko ko soob qaala seydina Zakariya alayhi salaam ne rabbi e sama borom ij'al li defal ma mandarga boo xamante ne nii ci lay jàpp qaala ne ko aayatuka sa mandarga allaa tukallima an-naasa thalathata ayyaamin illaa ramza mooy nga bañ a wax ak nit ñi ñetti fan yoo xamante ne doo wax ak nit ñi lu dul dangay ngay rek voilà mooy ay junj ngay def ay signes daal mooy langage des signes ngay def ñetti fan yoo xamante ne nii mooy loolu la de lu dul rek yi nga xamante ne nii mooy du wax ak ñoom ba des yi nga xam ne mooy si karak yooyu loolu moom waxul ak nit ñi loolu day dee yàlla sa boromam tabaaraka wa mu ne ko moo tax mu ne ko wadkur rabbaka kasiira te nag dee tudd sa borom lu bari yow zakariya ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam wa sabbih bil ashiyyi wal ibkaar te dee ko sabbal ci li nga xamante ne nii bil ashiyyi ci ngoon yi wal ibkaar subayi loolu mooy deel julli deel takkook julli di takkook tudd sa tabaaraka wa taala mu ne wa id qaalat fàttalekul bi nga xam ne la wax almalaikatu salaatu wassalaam yaa maryamu ne ko yow maryam inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala istafaaki daal dina lay tànn wa tahharaki mu daal di lay laabal setal la wastafaaki mu belli waat la mooy tànneef nga ci biir tànneef ala nisaa'il alamin ci mbooleem mbindeefu jigéenu addina bi jamonoom ak tamit en dehors de jamonoom voilà loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne mat na ci góor ñi ñu bari waaye ñu jigéen ñi ñoom matuñ lu dul ñu néew comme kan mu ne illaa ba mu des Maryam bi ak ak soxnaay Firawna bële voilà ak sayyidatu Khadija ak ñooñu ba pare ak ñoom ci yeneen riwaaya ñoom sayyidatu Fatima te te ngëneelu sayyidatu Aisha ci yeneen jigéen ñi nag ñi dees mu ngi mel ni ni sarit façon ñeex moo mële nga xam ne ñoom ab palaa la bu ñu xamoon ni mu gën a yeneen yi gënoon nañ ne noonu la leen gën a ñu jëlee wallahu ta'ala alam kon nag mu ngi noonu le mu ne ko nag yaa maryamu malaaka yi ne ko yow maryamu alayhi salatu wassalaam mu ne iqnuti alayha salatu wassalaam uqnuti li rabbik mooy torox lul tey jaamu tey topp sa boroom wasjudi taleel sujóot warka'i tey ruku' ma'a raaki'iina te ànd ak ñi ruku' mooy loolu la de nekk jigéen tekkiwul ne man daal yëfu jaamu yàlla yi comme ni ko gaa yi jàppe léegi ndeysaan moom jigéen di moom nay toppatoo yu neex yi kese di togg ko defar yu neex kese waaye buñ nee dañ leen xam-xam moom moom mu ngi ci wàññi quoi mel ni waru la bokk ci ñi war xam quoi loolu ak tamit bu jëfe-jofee ñoom daal ñoo war a nekk ci sàggan yi di sàggan léegi góor gi moom moo war a nekk daal di jaamu yàlla loolu moom amul loolu xalaat bu fóola gis nga moo tax malaaka yi wax nii sayyidatu Maryam ne ko toppal sa borom wasjudi te dee sujóot warka'i te di ruku' ma'a raaki'iina ànd ak ñiy ruku' de wallahu ta'ala alam